alayhim salaatu wassalaam ba'da a'uudu billahi mina shaytaani rajiim qaaluu a anta fa'alta haadaa bi aalihatinaa yaa Ibrahim kon suñu boroom azza wa jal di wax ci laayaab juróom benn fukk bi ak ñaar ginnaaw bi nga xamante ne mu ngi doon nettali nettalib seydinaa Ibrahim alxalilu ala nabiyina wa alayhi afdalu salaatu wassalaam keroog ni nga xam ne noonu la rajaxee li nga xamante ne nii mooy xërëmi waa ñoñam ya nag gaa yi gisoon nañu ci jataay bi ñu génn gaa yi bi ñu ñëwee mer mer tar mer nag ne moo anakan moo def lii lu jëf ju ñaaw ji ci suñu yàlla yi de wax dëgg yàlla vraiment moom bokk na ci ñi nga xam ne ñooy tooñkat yi de gaa yi ne ñun kat déggoon nañu fatan benn jeune daal as jeune boo xam ne yadkuruhum doon na leen tudd ci li ñaaw yuqaalu lahu ibrahim ñu ngi koy woowe yaa yéey moom de nee moom de ibrahim mooy machin daal ba fatam benn machin daal benn jeune boo xam ne daal moom yadkuruhum moom la boo xam ne fii la nekk daal di leen tudd loo xamante ne nii du noonu de di leen ayibal yuqaalu mel ne xamuñu ko naan ñoom dañu ngi koy woowe ibrahim ibrahim léegi nag alayhi salaam gars ne woon nag indi leen ko ala ayunin naas yi bu ko defee ci suufu bëtu nit ñi nooy ñépp daal di seede de mooy seede ne moom mii comme ça du nekk koo xam ne bu ñu ko àttee ba war koo teg daan yiñ ko war a teg yu metti kii vraiment bu doon ci tey en démocratie fi nga xam ne dëkk yi naan ay layikaar yi <coughs> ñoom moom lañ naan kii vraiment dafa def profanation ci exemple rek pour nga comprendre mbir mi ni mu leen méttee woon mu ngi mel ni rek France boo ñëwoon fee nga xam ne statue Jeanne d'Arc bi nga xamante ne nii moo nekk fële ca Paris nekk Paris waaye nga dem arc de triomphe daal di fay rajaxe la fa nekk yépp seen monument yi dem ki nga xamante ni nii ndaw si ñu naan Marianne nga xam ne seen buntu mairie bu nekk boo duggee ci biir ñu nga fa defa statue wala ngandum kiiwum ñu taxaw ne Marianne ngoogale moom mooy représenter mooy symboliser li jëmmal li nga xam ne mooy la République française li nga xam ne mooy réewum France léegi nag imaginer nit koo xam ne dafa ñëwoon fekk Marianne rajaxe fekk Jeanne d'Arc rajaxe fekk statue Charles de Gaulle yi daal di rajaxee symbole yi gars yi nga xam ne en démocratie ñoom ñi ne gëmuñu dara ci yooyu nag la ñuy nekk nag di ci sëgg ka kii di commémorer rek loolu nga xam ne la gars yi doon def ay xërëm di leen jaamu ñoom loolu lañu jël def ko ay idée nag def ñii ñooy suñu zayel yi suñu maan yi nga xamante ne nii tey buñ nee France ñoo tax dem foofu yëpp gis nga buñ ko yàqoon gaa yi jàpp ñi ko def <clears throat> ne diw déggoon nañ moo koy def te temps yooyu mooy ay avocat yu metti yi du fi am de léegi nag gis nga noonu ñuy mere war koo indi nag teg ko te jamono yooyu mooy jamono yi nga xam ne pen de mort daa am comme France rek temps fi peine de mort amoon laata année quatre-vingt yi nga xamante ni nii ñu indi ko nag ngir nag teg ko daan bi gën a métti nag nga xam ne ñëpp ay métti ni vraiment kii profanation la def blasphème la def façon tur bu nekk nga dégg média yi ku nekk tëb tëb ku la gën a mën a kii ab superlatif bu gën garaaw rek dina ko wax keroog mooy di utiliser ay mots yu jëfandikoo ay kàddu yu kii naan kii vraiment moom moo saaga suñu république bi de suñu réew mi vraiment kii daal jël ba pare nga tegati ci jël seen drapeau bi daal di ciy dëggaate nag daal di koy moo ko gis nga nag ni mel noonu nu nawroon nag la meloon ci gaa yi ki nga xam ne nag moo jiite woon fii nii moo doon Namrud fii nii ci Seydina Ibrahim la ca Babylone moo doon Namrud nag bi nga xam ne nag kon nag ci leen ñëw fekkaat seen yàlla yi nag nii ñu leen def nag wax dëgg yàlla nag ñu ne ki def lii wax dëgg dëgg kan la nag léegi waxoon nañu léegi nag biñ nee nañu ko indi kon mbir mi benn ngoog nit ñépp gis ne ala ayuni naasi buñ ko indee ba ñépp fekke xam ne liñ ko nar a teg du dañ koo tooñ de daa fekk moo def waaye faatu bi indi leen ko ala ayuni naasi ci suufu ci bëtu bu koo xam ne gisoon nga ab seede boo am nga seede booy seede contre moom buy wane ne moom moo ko def nga waxaale ko waaye ala am yu nim naa si bu ko defee nit ñépp nañ ko indi ci kanamu nit ñépp mbooloo mi yëpp réew mi yëpp fekke ko bu ko defee nag mooy mbugal mi ñu koy teg daan yi ñu koy teg keneen ku naroon am xalaat bu mel noonu loolu dina la jàngal bu ko defee mu dissuasif léegi nag ñu ne woon kon la la'allahum yashhadun bu ko defee ñoom ñu fekke ko képp kuy seede yi fekk mën a ne moom gisoon nga ko wala boog mooy am nga daal moom benn piyees booy indi ci ci dossier wam daal boo xam ne moo koy gën a dugal moom Ibrahim ni alayhi salaam nga ñëw waaye it ñu la wax yépp fekke nga xam ne mooy mbir mi duma yu toll nii ñu ko nar a teg daan yi képp ku fi narati def lii di nga xam de léegi nag xaalu bi nga xam ne nag ci lañ ko indi nag ba mu agsi moom seydina ibrahim alayhi salaam gaa yi ne ko mu anta fa'alta hada bi alihatina ya ibrahim ne ko moo yow ibrahim léegi nag sa procès taxaw na yow la ñuy juger nii de ñépp a ngi taxaw nag di la xool nag yow la ñuy dégloo xaalu ñu ne ko anta ndax yow mii taxaw fa'alta ndax yaa jëf hada lii ndax duñu tudd jëf ci ndax nag dañoo màggal seen yàlla yi ba duñ leen tudd ci li ñaaw moo tax ñuy junj rek hada moo tax yazkuruhum déggoon nañ ko leen doon tudd wax waxuñ ne yaay ya'ibuhum déggoon nañ benn jeune boo xam ne mu ngi leen doon ŋàññi déedéet ndax dañoo màggal seen yàlla yi ñu ne ko kon yow ndax yow yaa def hada lii nii bi alihatina jëf ju ñaaw jii mu yaa ko def ci bi alihatina ci suñu la yàlla yi de yaa Ibrahim eh yow Ibrahim yow la ñuy waxal léegi wuyul procès baa ngoogu jox nañ la kàddu gi yaay wax nag moom nañ la question bi qaala seydina ibrahim alayhi salaatu wassalaam daal di jël nag li nga xam ne kàddu gi nit ñépp a ko wër nag di ko déglu mu ne bal ah kayfa alahu moom moo ko def kabiruhum ki nga xam ne moo gën a rëy ci ñoom hada moom mii di yàlla bii nga xam ne comme que dañoo rajaxe yàlla yépp toj yàlla yi ba mu des bi ki gën a màgg ñu jël li nga xam ne mooy sémmiñ bi lonk ko ko ci doq léegi nag mu ne kon nag moom nii moo ko def de kabiruhum seen yàlla bii gën a rëy ci ñoom te moom kese mooy ki nga xam ne kenn toju ko kon kay moom ba bare yor benn sémmiñ bu nekk ci loosam moom kay kon moo ko def hada moom nii fasaluhum laaj leen ko kon laaj leen leen bii nii taxaw in kaanu di laaj leen yàlla yi ñu rajaxe bokk ne leen moo yéen ku leen def lii kan moo leen def lii in kaanu yantiqun bu dee ne dinañu wax <coughs> léegi nag kon nag lii la Seydina Ibrahim wax fii nag boroom xam-xam yi rahmatullahi am na ku mel ne al imaam al Kisaa'i rahmatullahi alayhi boroom xam-xam la woon ci xam-xamu luga yi rahmatullahi ak yoo yële ci làkku araab ak yoo moom na ne moom fii bi muy jàng dane moom ni mu doon jànge xaa mooy dane xaa mooy biñ ko waxee dane xaala bal faalahu dal di taxaw foofule mooy bal waaw li am ba des kay mooy def na ko léegi nag loolu mooy ñoom moom moom mu conjugué boppam mooy Seydina Ibrahima waxul ne man maa ko def waaye da waaw ki ngeen ne moo ko def kon moom fa'alahu moom moo ko def après taxaw foofu ba pare ne hada kii nag moom fasaluhum <clears throat> kabiruhum hada kii nii nag moom moo nga xam ne moom mooy bi gën a rëy nii yàlla bii gën a rëy moom <clears throat> mooy ki nga xamante ne nii moom mooy ki nga ki ko def moo ko def kabiruhum hada waa ji fasaluhum léegi moom laaj leen ñoom yàlla yi ak moom mii sax laaj leen ko moom imkaanu yantiqun même bu deen bu deene dinañu wax loolu benn wax la am ñeneen ñu ne noo xaalu mooy bi seydina ibrahim dane qaala bal fa'alahu kabiruhum hada mooy ne waaw ki ko def kay ki rajax yi mooy ki nga xam ne mooy yàlla bii gën ci ñoom waaye da koo teg ci charte mooy ne bu deene ñoom dinañu wax fasaluhum laaj leen leen dee yàlla yi ñu jot a rajaxe ñoom man nañoo wax bu dee dinañu wax kon daa fekk ne kon kii ko def léegi nag mooy ci biir wax ji moom ci ngay dégg ne kon moom nii wax moom moo ko def parce que lan moom bu nee kon laaj leen yàlla yi nga xam ne toj dañ leen dammaate leen bu dee man nañoo wax mooy ne kon yàlla bu mag bii taxaw moo ko def léegi bu dee kon mënuñoo wax mooy lan kon mooy moom ñoom moom mii defu ko te kon ki ngeen ne moo ko def muy man kon maa ko def kay loolu nag la wax wax gaay yi yi nag bon dem ba ki biir xam ne nag bon yii daal moom problème la moo tax lii nii par exemple su mooy léegi wax ji mooy est-ce que Seydina Ibrahim alayhi salaatu wassalaam mooy li mu wax nii la wala nii dañ naan nii la voilà parce que lan mooy lii nii. moo tax yonent bi alayhi salaatu wassalaam wax ci xadis boo xam ne mu ngi ci nii mooy mu ngi saxiixayni ak imaamu Tirmidi rahmatullahi alayhim daal dinañ koy solo mu yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne Seydina Ibrahim masula wax lu wuteeg li nga xam ne mooy ci biti nii lu wuteeg ni mu demee lu dul ci ñetti bërëb waaye lool wute na ñun li ñu xamee naan lii mooy wax lu amul déedéet mooy ne lan mooy xam nga waxoon nañ ko fan yële yii mooy façon wax yi ñuy naan maarid ak yi nga xamante ne nii mooy yi nga xamante ne nii mooy tawriya nga xam ne mooy da ngay wax ak nit ki boo waxee lii moom mu jàpp mu dégg ci leneen waaye yow jubluwoo ci loolu mais fii wute naag boobu fii li mu wax mooy daneen ne daf li mu li mu leen tontu da koo gàll ci charte mooy ne kii moo ko def bu mag bii voilà moo ko def in kaanu yantiqun bu de fas aluhum laaj leen bu dee ne dinañu wax bu dee ne dinañu wax moo ko bu dee ne moom mën nañoo wax bant yeeg matt yeeg seen bronze yeeg seen wurusu yàlla wurus yi bu ñu mënee wax rek kon daa fekk kii moo ko def waaye comme que ñoom ji seen bopp ak képp ñépp nañ ne bant yi du ñu wax wurus yi du wax même bu dee ay xërëm lañ leen gàll lañ leen lañ leen dafare toog mooy ne mënuñoo wax kon kay mooy man maa ko def mais nag ci biti nii moom mooy wax ji daa wuuteeg ñi xam ne noonu la demee loolu la yonent mi alayhi salaam di wax ne bii ak bi nga xam ne ci la leen wax mooy bi ñuy tàmbali naan ko nañ dem ci feet bi mu ne leen inni saqim comme ni ñu ko gise woon jiitu woon nañu gisoon ko mu ne woon man damaa feebar léegi nag comme ni ñu ko gisoon ci suuratu safat mu ne man damaa feebar loolu waxoon nañ la dëgg la kay dafa feebar mooy ci mitin yi ñi nga xam ne loolu lañ laay naan ya mooy ñoom lan la ñuy dégg ci feebar feebar mooy koo xam ne sa yaram daa am lu ci dal loo xamante ne nii ab wopp bu la dal ñoom loolu lañ ci dégg ndeke moom jubluwu ci feebar boobu liñ ci jublu mooy feebaru ngëm yàlla mooy feebaru di nekk di def mooy yàlla loolu moom dama cee feebar du ma ko def mooy rawatina bi gën a garaaw muy ànd ak yéen di bokkaale borom bi tabaaraka wa taala loolu dama cee feebar te loolu wax na dëgg moo tax loolu la mooy ci biti nii day niru ne mooy wute naag li am waaye dëgg-dëgg fii zaatillaahi comme ni ko yonente bi alayhi salaatu wassalaam waxee noonu la kon nag mbir maa ngi nii nii kon loolu la leen wax kon kii moo ko def bal fa'alahu kabiruhum hada seen bu mag bii moom moo ko def fasaluhum léegi laajal ñoom ñoom ñi ñu jot a rajaxee in kaanu yantiqun bu dee dinañ wax rek mooy daa fekk moo ko def faraja'u ila anfusihim gaa yi nag bi ñu dégloo Seydina Ibrahim ñu ngi ci procès bi ñu déglu ko mu wax ba pare gaa yi dellu ila anfusihim ci seen bopp nag xoolaat seen bopp daal xalaataat fa qaalu ñu waxande seen biir na innakum antumuz zalimun yéen daal yéen ay tooñkat dëgg-dëgg mooy